Yahya ibn Sharafin an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu uh, rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati was-salaam fil baabi s-saani ashar ba'da al-mi'atayn وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه قال kaana annabiyu sala allahu alayhi wasallama yusalli min alleyli matna matna wa yutiru bi raka'a muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafid annawawiyu rahimahullah mu daal di ñuy indil xadiis bii nga xam ne ci suñu chapitre bi di deux cent douze di wax ci ngëneelu julli guddi Euh, mu nekk munaasaba bu am solo ci weeru koor gi yoo xam ne moom lañ tàmbali comme ni ñu ko waxe woon biñ koy ubbi muy ñu gis ngëneel yi ci am ñu xam ne nag liir ngëneel yi rëy rëy rëy rëy bu tombeeg weeru koor nag day gën a tee rëy waaw muy shahrullahi euh, muy ramadan al mubarak ñoo tax yal na ñu borom bi may ñu tonawu ci flux yi nga xam ne nafaxaatu rabbil alamin yi nga xam ne moom la def ci guddi yi ñu ne ak bëccëg gi yal na bu mu ñu raw yal na bu ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii ramadan day génn ñëw ba romb bàyyi leen niñ meloon eh, eh, eh, nim leen fekke woon wal iyaadu billah yal nañu ci borom bi musal yal na cerce bu ne nekk yokkute ci ñun waaw loolu yomb na yàlla moom mi nga xam ne julit du mën a def ci xéewal ci ci ay am daq ay xéewal xëcc waaye dañ lor loolu di ko jaare ci moom laa hawla wala quwwata illa bihi allah azza wa jal kon yal nañu defal loolu yomb na ko amin ci suñ jotaay bii ñu génn xadiis biñ gisoon moo doon xadiisu mawlana abu hurayra radiyallahu anhu biñ mujj woon gis muy 1167 mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyaami ba'da ramadaan shahrullahi al-muharram wa afdalu salaa ba'da al-fariida salaatul layl hadis boobu waxoon nañ la war nañu waat mille deux cent quarante six inshaa allah foofu di wax ci côté koor gi nag moo tax moon di ko boobu tey comme niñ la ko digle woon ñu war a gis hadis yi ñaari hadis yi nga xam ne ñoo ci tegu te bii ñu mujjee jàgg ñu romboon ko waaye ci buntu witar yi la woon ñu ne woon nañu bàyyi ba agsi fii Eh, daal di koy gis ci côté salaatul layli bi nga xam ne mooy ñaar ñaar bi côté boobu walillahi alhamdu wal na borom bi def na ñu daal di ci eh, aksi ñu ngi ko gisoon hadis mille cent six ci chapitre cent quatre tax dix fi baabu taxfiifi rakatayil fajri wa bayaani maa yuqra'u fiihaa wa bayaani waqtihaa foofu lañ kon doon ndax eh, ndax hadis bi daa dem di wax ba lool i ma indiwu ko fii ndax lool soxalu ko côté bi waaye surtout côté salaatul ghadaa bi wa yusalli raka ar rak'atayn qabla salaatil ghadaa loolu euh, moo ko taxoon mën di ko foofu waa taxoon ñu ne woon dinañ ci gën a taxaw fii ah waxtoon nag jot na walillahi alhamdu wal minna kon muy hadis mille cent soixante-huit bi njëkk wa an ibni umar mu ngi mu ngi jële sayyidina ibn umar ni abdallah radiyallahu anhuma anna nabiyya kana yonentu bay saa saam qaala nee na salaatul layli julli guddi muy naafila guddi masna masna ñaar ñaar la waaw ñaar ñaar julli ñaar julliwaat ñaar julliwaat ñaar ba keroog ngay man fa in xift fa ida xifta subha booy julli nag di julli bay ragal ne eh suba jaa ngi xar si ah mooy te waxoon nañ la awtiru qabla an tusbihu la yeneen saa saa waxoon witar leen laata ngeen di suba di jot kon nag boo ragalee suba jot muy fajarul as daal di xar daal di jot fa awtir na nga witar yow jaam bi bi waaxida ci benn Euh, euh, rakka ak nga xam ne moo ko doon laaj ndax hadis bi ci laaj de jóge comme niñ koy gise mu ne muttafaqun alayhi al imam al Bukhari imam Muslim rahmatullah alayhim ma ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ko solo <coughs> ñu ne la déedéet hadis bii de euh, ne jiitu woon na musaal woon koy solo ki nga xamante ne mooy al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal di woon na koy solo ci lu jiitu waaye imaamu Malik tamit solo woon ko ci lu jiitu kitaabu salaa baabu ma jaa fi salaati layl hmm? eh? Eh, eh, loolu mu nekk loo xamante ne imaamu Malik la ko ëndi waaw mais sauf que hadith Seydina imaamu Malik boobu da ko ëndee ci leneen xoolal ni mu ko waxee parce que ci waxu Seydina Omar la doon wax après nag mu ëndiwaat wa haddathani après Malik indi mais boobu balaa xam da ko jële eh, di wax liñ doon wax keroog an <laughs> naw nañ jël lépp mu ne wax eh, Malik mu ne an Zayd ibn Aslam jële ci sëriñam bi moom imaamu Malik Zayd ibn Aslam eh, al-Qurashi al-Adawi Abu Usama ñi ne Abu Abdillah al-Madani génn àddina la 136 rahmatullah alayhi di doomu Aslam ma kooku di booy Seydina Omar bu siiw boo la rek an abihi moom mu jële ko ci baayam mooy Aslam mii nag al-Qurashi al-Adawi Abu Khalid eh, eh, eh, nga xamante ne nii nekkoon ki nga xamante ne nii moo doon liggéeyal Seydina Omar lu bari génn àddina l'an quatre-vingt am na nag ñu ne après l'an soixante yi ci la génn àddina muxadram la fekk na jamono yonent bi alayhi salaam moom aslam waaye jotu ko woon a gis waaw après Seydina Omar radiyallahu taala anhu la taqaloon lool waaw nga xamante ne nii am na nag ñu ne moom xabashi la ah Euh, euh, euh, ñii ne non non non yaman yaman yaman lañ ko jàppe woon ci ay ab xare yu fa amoon yu jàppaloon ca jaam ya Seydina Omar jëndu ko nag Makka bi nga xam ne ci la aji <coughs> la onze ci xilaafa Seydina Omar ci la ko Seydina Abu Bakar ci la jënde woon aslam nii après nag mu takkook moom di ko liggéeyal moom mooy aslam mi mu doon wax léegi aslam ne anna Umar ibn al-Khattab kana Seydina Umar radiyallahu anhu kana yusalli min al-layli ma sha Allah hatta idha kana min akhir al yaqulu lahum as-salaa as-salaa thumma yatlu haadhihi al-aaya wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir 'alayhaa laa nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aaqibatu lit-taqwaa mu ne moom aslam ne Omar jaati géem bi de Seydina Omar de xalifa bi radiyallahu anhu ma dafa nekkoon koo xam ne da doon julli ci guddi yi mooy di naafila li soob yàlla mu julli ko bu nekkee ca jeexitalu guddi gi nag di jot mu daal di yee ay ñoñam waaw ngir ñu jóg waajal yaqulu mu naan leen lahum julli julli ba pare di tariwaale aaya boobu suñu borom na wax yonentu way sa sa wa'mur ahlaka bis-salaa waaw naan wa'mur digaleel ahlaka say ñoñ bis-salaati yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wastabir alayha waaw ba suuratu Taaha ah te nag nga muñ ci nag ci kaw digal li ngeen di ko def yow mais tamit ak digle gi ngeen koy digal ndax du lu yomb waaw njaboot ji moom da leen di ñii ñeen ñi di cinéma bu dee borom bi dalaa teg ak ñoo xam ne ñoom euh, du ñu julli nga leen di yee ñuy bañ a jóg ak yu mel noonu surtout farata yi waaw ñenn ñi moom comme ñi ma ci déggoon ne moom dañ leen di yee góor gi comme que loolu tamit beneen problème lay wane soit góor gi da doon dem jàkka wala boog buy julli ci kër gi moom kese doon julli bàyyi leen yee doom yi bu ñëwee gaa yi toogaat tuuti du dégg dara bu ñëwee gaa yi dégg muy fëgg rek gaa yi di allah akbar ca ci seen kawlal yi lañ nekk waaw jóguñu sax naan allah akbar léegi góor gi bu ko déggee xelam dal mu jàll gaa yi te daal al iyaazu billah waaw mooy loolu daa laaj persévérance du da ngay leen di digal benn yoon ñu bañ wala mu kii rek après nga bàyyi déedéet laa nasaluka rizqa laaju ñu la benn wërsëg waaw borom bi laaju la ëgul wërsëg ngir sa njaboot loolu taxul nga war a yow lii ma ma la digal ne la yaw defawe ko muy julli te di ko digal say ñoñ nga fell ca dara parce que naan noo amoon temps xam nga sama mission yi quoi moo tax loolu ngay xamee ne loolu waxi caaxaan ne loolu moom wa waxi caaxaan dëgg la waaw sama liggéey bi nangam bi non affaire bi xam nga daw rek waaw daw rek ngir ñoom ngir xale yi ngir nangam ma ne xale yi li leen ëppal njariñ du loolu waaw du sa alal jooju ngay dajale nga leen koo dajaleel sax gis nga nga génn àddina am benn waay boo xam ne seen najaay la tudd wala seen <laughs> baytex wala lenn lu ne fuuf alal ji waaw daal di ciy tëdd waaw ñoom ñu ñàkk wala leneen sax loo xamante ne eh, dogalub yàlla bu ñëw ne fuuf alal ji waaw léegi nag yow bu fekkee ne yow dafa loo leen woon yarub diine wala bi gën mooy yarub diine du ay bàyyi compte yu fees tammin compte yu fees jaruñu seen borom tous waaw bu dee ne jëmul ci yoonu yàlla moo tax yooyu Euh, vraiment ay mbir la yoo xamante ne yuy daggu xol la euh, euh, ginnaaw bi mu daggee bët ya koy gis waaw naa la nas'aluka rizqa laajuñu la benn wërsëg boroom bi soxlawul nga wërsëgal ko waaye borom bi ci boppam soxla ak wërsëg goone moom ngay wuti taxul warula tax nga fell lii waaw yëgal ne bu dee wërsëg a tax ba li mën a digal ci sa njaboot yar leen teg leen ci diine defoo ko xa yëgal ne nax nu ñun narsuq waaw waaw ñun ñoo lay wërsëgal waaw ñoo lay wërsëgal wal aqibatu nag mujjanteelu mbir yi lu mu metti metti metti metti ñàng ñàng ñàng gaa foog ne mbir yi leneen lay jëm ñooy aati moo mbir yi mbir yi ca seen loxo la jëm non li taqwa ragal yàlla lay dellu waaw ak ñàkk ragal yàlla ñoom ñooy am li nga xam ne mooy mujjanteelu mbir yi kon loolu daa am lu ama am solo la quoi imaam Seydina Omar lii la doon wax léegi nag imaam Maalik mu ne annahu balaghahu kene jote na ko anna Sa'id ibn al-Musayyib kene sayyidna Sa'id ibn al-Musayyib alhamdulillah di sangu taabi'iin la kaana yaqulu yukrahu an-nawmu qabla al-'isha wal hadithu ba'daha xam nga loolu waxoon nañ la bii parce que hadith la bu nekk sahihayni boo xamante ne nii sayyidna al al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah jëlee na ko ci Yonent bi alayhi salaam bi ko sayyidna Muawiya doon laaj ci yooyu mu daal di koy bindaloon yooyu euh, waxoon ko euh, euh, bindkatam bi mu daal di koy bindal Seydina Muawiya radiyallahu anhu kon loolu daa léegi mooy que yonent saa yukrahu moom na yukrahu waaye yonent saa saa da doon bañ ñuy nekk di waxtaan di di nelaw laata isaa parce que li doon bañ mooy li amoon ci hadith Ibn Mas'ud bi waaw nga nelaw ba raatale nag ba fajar jot ba suba jot te yow julleegoo see gée mu ne kooku mooy ki nga xamante ne shaytaane daaka rajulun baala shaytaanu fi udunihi wala fi udunay kooku de góor la goo xam ne shaytaane moo mbéewal tuur ndox daal di faire pipi li nga xamante ne mooy ay noppam wal iyaazu billah loolu la lay bañal moo tax da doon bañ ñuy nelaw laata gée wal xadiisu ba'daha waaye di nekk di waxtaan ubbi waxtaan woo xam ne du waxtaanu diine bu dee jàngale diine ak yooyu loo xam ne tamit lu am njariñ la lu luñ man a doxee lu ñu mën a wax loolu terewuñu ko waaw ndax yonent bay saasaam ci boppam Seydina Omar nee na moo mook naa ñaata yoon la moo mook Seydina Siddiq radiyallahu anhu bi waxtaan ak moom ci mbiru jullit yi après gée man léeg-léeg ma ko doon fekke voilà kon loolu daa am solo te gis nañ. keroog bi ñuy gis euh, waxoon nañ ko ci xiyaamul ci côté wat witar yi non côté neex baat yi jàngal neexal alquran ci kitaabul fadaa'il début yi sayna abu musa mi nga xam ne qad utiya qad utiya mi min mazamiri ali daawud nga xam ne dañ ko jox ci baat yu neex yi nga xamante ne waa kër seydina daawud alayhi salatu wassalam moom lañ amee li yonent saa salaam wax benn guddi mu romb ci jàkka ji mook sayyidatu aisha radiyallahu anha dégg Seydina Abu Muusa nekk ci biir jàkka ji di naafila yonent bi alayhi salaam daal di nekk koo xamante ne nii moo Sayyidatu Aysa ñu taxaw déglu déglu ilaa ma sha déglu lu soob borom bi ñu déglu ko après ñu dem après rek yonent bi alayhi salaam ne hmm, laqad laqad laqad utiya hada mizmaram min mazamiri ali Daawud mu ne kii jox nañ ko mizmaram min mazamiri ali Daawuda kon mu ngi noonu loolu nekk loo xam ne lu ama am solo la kon léegi nag bi mu waxee lii moom imaamu Maalik yu ëndee lii léegi nag mu tek ci li tax xam nga ma leen yaa waa yow yow ak man la waaw parce que léegi nag mu ne mu ne ma Maalik waxad moom Maalik ba léegi mu ne annahu balaghahu jote na ko anna Abdallah ibn Umar kaana yaqulu salaatu al-layli wan-nahaari mathnaa mathnaa yusallimu min kulli rak'atayn voilà léegi qaala Maalik wa huwa al-amru indanaa lii dinañ ñëw ci net ci masala yi léegi Seydina imaamu Maalik radiyallahu anhu imaamu daaril hijrati mu ne ah te man jote na ko que ne Omar de doon na wax na julli guddi moom muy Abdallah Ibn Omar mel ni xadis bi ñaar ñaar la. léegi nag yu sallimu nit ki day julli ñaar sëlmal min kulli rakatay ci rakk ñaari rakk yu ne voilà léegi kon lii euh, mooy imaamu Malik nii la ko ne mooy balaaxan ci Seydina wa Mawlana Ibn Omar moo tax mën nañ ne boo ënd na ko mais boobu mawquuf ci waxu Ibn Omar alors que nag yii ñu yor mooy dafa dem ba ci Seydina Rasulullah solo alayhi wa te moo imaamu Ahmad moom moo ko solo na ko noonu al imaamu Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an ak Ibn Maaja mooy al-jamaa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko solo ñoom ñëpp daal dinañ koy solo wallah léegi imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala moom andi na ko ci bërëb yu bari hmm? léegi xoolal Ibn Umar mu ne. mu ne imaamul Buxaari yi ci bërëb yu bari mais kitaabu salaa baabu euh, euh, alxilaq wal julus fil masjid waaw mooy yi nga xamante ne euh, bunt bi wax ci kuréel ak yi nga xam ne toog ci jàkka yeeg yooyu def kuréel daal di toog ci jàkka yi noonu daal di nekk ay ay xalaqaat yoo xam ne ngir jàngale diineeg yooyu la voilà mu ne haddasanaa Musaddad mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu tabaraka wa taala gis nañ ko ci jotaay la euh, deux cent deux cent vingt-huit rahmatullahi alayhi moom Musaddad mu ne qaala haddathana Bishr ibn al-Mufaddal mu nekk ñu nette mooy Bishr ibn al-Mufaddal di Bishr ibn al-Mufaddal ibn Lahiq ar-Raqashi Abu Isma'il al-Basri génn àddina la cent quatre-vingt-six ñii ne cent quatre-vingt-neuf non cent quatre-vingt-cinq ñii ne cent quatre-vingt-sept wallahu ta'ala a'lam an Ubaydillah mu jëlee ci Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab si yowoon ci Abu Usman mooy al-Umari al-Madani génn àddina la 147 ci wuute boo xam ne it am na ci kon Naafi' mu jëlee ki nga xam ne ñoo nekkoon jaati génn di Naafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah génn àddina la 116 am ñu ne 117 am ñu ne 118 wallahu ta'ala a'lam an ibn Umar mu jëlee Sayyidina ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza abu abdirrahman ëkku ñi nga xam ne ginnaaw saydna abu taala anhu mooy képp lu mu solo ay hadith ci sahaaba yonente bi alayhi salaam génn àddina la 173 ñu xam woon ko ci ay asar yi radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne sa'ala rajulun an-nabi dafa am benn waay boo xam ne dafa laaj yonente bi alayhi salatu wassalam na bu naan bon moom mii nag eh, ki laaj ibnu la waaye loolu euh, mooy euh, am lenn ci suraax yi di ko wax mais loolu dëgërul Ibn Umar du moo wax wax bi non te moom di koy leeral fii que ne non Ibn Umar laajul laaj bi ah keneen moo ko laaj dane sa ala rajulun benn bi mu ne araab yi am boo xam ne dane bi mu koy laaj maa ngi woon nekk maa nekk diggante yonent bay saasam ak waa ji kon manu la nekk moom mu ne sa ala laaj na rajulun benn waay annabi yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al minbar fekk yonent saa mu ngi ci kaw minbar bi ne ma tara fi salaatil layl waa ji dafa laaj saa saam ne ko waa yonent saa saam loo gis mooy loo ñuy xamal ci julli guddi ah ah yonent bi mooy nuñ koy defee léegi nag yonent bi saa saam qaala mu ne mas naa mas naa ñaar ñaar waaw fa idaa xashiya subha salla waahida bu dee ragal na ne suba gi jot mu julli benn mu ne fa awtarta lahu ma bu ko defee dina wéetal daal di tóolal li nga xam ne jot nga koo julli waaw ba pare mu teg ci leneen kon imaamul Buxaari rahimahullah mooy fii nii nii la ko indee voilà fii ci bunt bi noonu la ko euh, euh, indee fii léegi nag boo ñëwee euh, ci ki nga xam ne nag mooy fi nga xamante ne nii mooy kitaabul witri baabu maa jaa fil witri boobu ci Naafi' la jaar ba léegi Maalik an Naafi' an Abdullah ibn Dinar an Naafi' wa Abdullah ibn Dinar waaw ci ñaar Naafi' Abdullah ibn Dinar mu Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawla ibn Umar la woon Abu Abdurrahman eh, moom tamit mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab moom mu ngi génn àddina la 127 rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne anna rajulan euh, jële ci sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu mu ne anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an salaati layli ci julli guddi yeneen saa saam ne ko salaatu layli masna masna fa ida xashiya ahadukum subha salla rak'atan wahida tuutiru lahu ma qad salla kon nii ci gàttal nii la ko al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi yeneen yi mu ne fa ida aradta an tansarif salaatu layli masna masna ci kitaabul witr ma jaa fil witri ba léegi mu ne boo bëggee julli guddi moom ñaar ñaar la boo bëggee dem nga rukon benn rukon boo xam ne mooy tuuti rulak mu wéetalal ci li nga julli woon kon nag mu ngi noonee hmm? ah waaw <laughs> ah am na boo xam ne imaamul imaam Ibn Umar daa hmm? eh, waaye loolu baax jël léegi li nga xam ne mooy waaye bi nga xamante ne al imaamu eh, al eh, Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom la di moom ah. moom da koo indi ci bon ñetti ay version yu bari li ci indi mais dafa dajale yëpp mooy hadis numéro 749 ci hadis kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu salaatil layli masna masna wal witru rak'atan min aaxiril layl al imaamu muslimu abul xusayni rahimahullah ah, ah, léegi dañuy indi bi nga xamante ne mooy bu niroog bi mu ne mu ne haddathani wa haddathani Harmala ibn Yahya mu ne te nettali na ma suñu sëriñ bi Harmala ibn Yahya di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri rahmatullah alayhi àndandoowu imam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi génnoon àddina la deux cent quarante-trois rahmatullahi alayhi hmm? moom Harmala <laughs> waaw mooy ibnu yahya de at-tujibi rahmatullah alayhi al-misri qaala mu ne haddathana abdullah ibnu wahb mu nekk ñu nettali abdullah ibnu wahb ibnu muslim al-qurashi al-fihri euh, abu muhammad euh, taalib imam malik bu mag boobu gane addina la cent vingt-cinq génn addina la cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullah alayhi mu ne axbarana amr mu ne amr moo man axbarani mu ne nettali xabaare na man dong Amr muy Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawla Abu Umayya al-Misri gane àddina la 92 génn àddina la 148 ci wuute bu ci am mu ne am na ibn Shihab te ne ki nga xam ne mooy ibn Shihab euh, di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Ubay ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab radiyallahu ta'ala anhu muy az-Zuhri rahimahullah gane addina la cinquante génn addina la cent vingt cinq rahmatullahi alayhi haddathahu moo ko nettali anna Salim ibn Abdillah ibn Umar kene Salim di doomi Abdallah ibn Umar gis nañ ko ci riwa hadith ibn Umar bële mu ne moom Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab bokk ci am ñu ko boole ci fuqaha u sab'a yu imam yu waa Medina yi juróom-ñaari borom fiq yu mag yi génn àddina laa cent cinq ci wute boo xam ne am na ci kene moom moo ko nettali wa Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf ak Humayd xam nga bee passé ñu ngi doon wax Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari voilà <laughs> ci xadiisu afdalu siyaami ba'da Ramadan kene boobu rek bu moo la xadiisam ñëw ci riwaaya ci sa imam Muslim kanta imamul Bukhari indilu ko benn xadiis kii nag beneen Humayd bi doomi Abdurrahman ibn Awf muy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Awf ibn Abdul Harith Abu Ibrahim ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Usman génn àddina gane àddina ci xilaafu Sayyidina Usman muy la 32 génn àddina la 95 ci wuute boo xamante ne bu am la rahmatullahi ala al-jami' haddathahu mooy ñaari sëriñam yi Salim ak Humayd ibn Abdurrahman radiyallahu anil jami' ñoo ko nettali an Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab bi jële ci Sayyidina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab annahu qaala qaama rajulun mu ne benn waay daa jóg fa qaala ya rasulallah kayfa salaatu layl benn waay daa jóg ne waa yow tawal yàlla sallallahu alayhi wasallam eh, nan la julli guddi moom nan lay demee nuñ koy defee qaala rasulullah sallallahu alayhi ne ko salaatul layli masna masna fa ida xifta subha fa awtir bi wahida voilà mu ngi nii waaw lii mooy lii dëgg-dëgg kàddu yi la imaamul Nawawi indi ne ko julli guddi daal ñaar-ñaar la boo ragalee suba jot nag witaral benn rak voilà mu ngi noonu moo tax bi mu ci teg mu jaar ci Abu Rabi' az-Zahrani mu ne moom doo nga ko nettali moom imam Muslim mu jële ko ci Hammad euh, ibn Zayd ibn Dirham rahmatullah alayhi moom mu jële ko ci Ayyub wa Budayla Eh, mooy Ayyub ibn Abi Tamima Kaysar as-Sakhtiyani ak Budayl ibn Maysara al-Uqayli eh, moom mu jële ci Abdallah ibn Shaqiq biñ fi gisoon al moom moom tamit al-Uqayli al-Basri ma doon laaj Sayyidatu Aisha laaj an ibn Umar an Abdillah ibn Umar an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana baynahu wa bayna as-sa'il voilà di lañ la doon wax ne mooy wane képp riwaay bu naan ibn Umar mooy laajtekat bi déet waaw da beneen bi dane Arabi la benn kaw kaw te ibn Umar quand même bi kaw kaw quoi waaw mu ne benn waaye daa laaj yonent may saar saam alors que man maa ngi diggante moom ak kii laaj fa qaala waaji ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam kayfa salaatul layl qaala masna masna fa idha khashita as-subha fa salli rak'a waaw waj'al akhira salatika witra waaw kay mu ne ginnaaw gi waa ji laajaat ko summa sa'alahu rajulun benn waay wóoru ko nag ndax moom la beneen waay laaj ko ala ra'sil hawl un an après wa ana bi dhalika al makan maa ngi ci bërëb bi mu nekkoon min rasulillah comme ni ma toogoon bu njëkk laaj bu njëkk ba fala adri mu ne man nag xaw ma huwa dhalika rajul aw rajulun akhar mu laajaat ko même laaj xaw ma nag est ce que même waaji la moo laaj même laaj bi wala beneen waay la fa qaala lahu yeneen saasam tontu ko misla dhalika comme ni mu ko tontu woon kon nag lii mooy xadis bi taxriju xadis bi léegi nag ñu jël bi ci tegu boobu taxrij bi duñu ko def defoon nañ ko voilà mais dañ ne woon dañuy ñëw ci masala yi mu ne mooy xadis mille cent soixante-neuf mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala kaana annabiyu salla allahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli masna masna wa yutiru bi rak'atin muttafaqun alayhi kon mu ngi nii di mu ne xadis bi mu ne ka wa anhu di jële ci sayyidina wa mawlaana ibnu Umar wa léegi radiyallahu anhu mu ne annahu qaala kaana annabiyu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na yusalli doon julli eh, eh, min al-layli ci guddi masna masna ñaar ñaar wa yuutiru di witare ah di witare nag li nga xam ne mooy benn rakka hadis bi mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari waaye na ko noon al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi daal dinañ koy bokku solo hadis bi waxoon nañ la ne gisoon nañu ko da romboon na hadis mille comme niñ la ko waxoon léegi. léegi nag eh, ginnaaw lii léegi nag mu des mu des mu des benn laaj eh, eh, waa léegi ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi buntu bii li tax imaam indi ki di wax ci ngëneelu julli guddi léegi nag mooy ginnaaw ngëneel yi ñu fi romb yépp wax ci li nga xamante ne nii mooy ngëneelu julli guddi te ñu gisoon ko ci xadiis yi romb waaw nga xam ne non seulement da lay fegal safara comme xadiis Ibnu bi ba pare lay jegeloo borom bi ba pare bokk na ci li nga xam ne moom la lay dalay lay dugal da lay tax nga dugg àjjana waaw wa sallu bil layli wan naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam te tamit da lay fegal ci saytaane ba moom moom du nekk di béewal sa nopp yeeg yooyu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne gisoon nañu ko ak xéewal yu rëy yi nga xam ne moo ci nekk léegi nag euh, mu des ak tamit euh, day tax nit ki am nekk station Shakur yeneen saa salaam ba muy naafila bu tànkam yi xar ñu laaj ko mu ne afala akunu abdan shakura ndax du ma nekk rek jaam boo xam ne buy sant yàlla waaw bokk na ci liy wane shakur waaw te qalilun min ibadiya shakur la borom bi waxoon lu nee ci sama jaam yi ñooy santaakoon waaw loolu boo ko bëggee man julli guddi dala koy may ginnaaw biñ ñu gisee ngëneel yooyu yëpp ak yeneen ak tamit lii la fait que ginnaaw julli yëpp bi ci gën mooy Eh, eh, julli faratay ginnaaw faratay julli guddi moo ci gën léegi nag mu def hadis yi imaam indi ko fi ngir ñannu ana naka lañ koy defe waaw mooy jaa julli guddi moom nan lañ koy defe damay taxaw julli lu ma neex <laughs> ba daal après daal naa tuulal benn wala boog damay julli ñaar sëlmal julli ñaar sëlmal julli ñaar sëlmal looloo tax mu indi fi hadis bi mooy kayfiya bi waa ana naka lañ koy defe julli jooju nga xam ne amee na solo lool mu indi hadis ibn bi salaatul layli na masna na julli guddi de ñaar ñaar la hmm? loolu lu ama am solo la léegi nag kon ñu xam ne kon loolu la ñuy wan fii ne boo ñëwee nag bay def ngëneel yi xamal ne di ko dagg-daggee eh, eh, day wane ne loolu mooy li gën waaw loolu mais loolu wuti la boo xam ne dinañ ko gis ci masala yi léegi kon lii nii kon da koo indi ngir comme ko xam nañ gëneel yi ci nekk ah nga xam nag noo koy defee loolu da ciy baax bu ko defee nga gën a tonawu gën a daje li nga xam ne mooy ngëneel li te loolu mooy ci waxu yonent bi saa salam ak jëfam nga koy jëlee bu njëkk bi mu indi la loo xam ne wax la yonent saa salam moo ko digal mooy hadis 1168 waaw ne salaatul li waa ji laaj ko mu ne ko salaatul layli julli guddi daal mas naa mas naa ñaar ñaar la boo ragalee witar nga julli benn suba jot nga witar benn beneen bi muy ci jëfam kaana nabiyyu muy hadis qawli ak hadis fi'li yeneen saa sam non seulement digle ne ñaar ñaar ba pare mu ne kaana bi yeneen saa sam daa ne woon loolu di tegtale ala dawaami loo xam ne daa sax wal istimraar te wéy yusalli doon julli ci guddi li nga xam ne ñaar ñaar doon witare benn léegi nag lool moo tax imaam kon indi kayfiya bi léegi nag sauf que boroom xam-xam yi dañoo wuti ci waa julli euh, li nga xamante ne mooy julli guddi waaye julli sax bëccëg ñu boole waale ko ci gisoon nañ ko gis ci waxu entre Hanafiya ya Ishaq ibn ak waa mais nañ ko gisaa <laughs> ci côté julli naafila bëccëg moom lu ci gën ñeent ma ñaar waaye ne dugalal fii al imaam ibnul munzir rahmatullahi alayhi mu ne waxtalafu fi salaati nahaari waaw non non avant boobu mu ne hadith ibn Umar bi naan masna masna ñaar ñaar julli guddi ñaar ñaar ñaar la mu ne wa bi hada qaala kathiirun min ahli al waaw mu ne lii li ëpp ci boroom xam-xam yi de moom lañ wax waaye nag waxtalafu fi nahaar dinañ ñëwaat ci guddi gi pare guddi mu ne ci bëccëg gi fa qaala taaifa mu am mooy naafilay bëccëg moom lu ci gën ñaar ñaar walla di julli par ñeent ñeent mu ne loolu wute nañ ci mu am benn mbooloo bu ne salaatul layli wan nahaari masna masna ñu ne loolu yëpp a ci yam guddeeg bëccëg naafila guddeeg bëccëg ñaar ñaar la dangay ngay julli ñaari rakka sëlmal julliwaat ñaari rakka sëlmal mu ne lii jëlee nañ ko ci alxasan ibn yasaar ak sa'id ibn jubayr mu ne xamaat wax na fii salaatin nahaar masna masna mu ne Hammad tamit loolu la wax mu ne te bokk na tamit ñi nga xamante ni dañu ne ba léegi ci loolu Abdullah ñim la liggéey limal yi mooy ay taalibey saxaaba ñoom Seydina Hasan ibn Yasaar al yi ñoom nga xam ne nee na Samura ma wax xadiisu aqiiqa bi kon kooku ak saxaaba yi mu gis Basra ñoom Abdallah ibn Mughaffal ak ñeneen ah ak Sa'id ibn Jubayr taalib imaam Ibn Abbas radiyallahu anil jami' ñoom Hammad euh, moom moom nag du Hammad du du du du du taabi'i léegi ñu léegi nag mu lay waxal nag ci ñi nga xam ne nag ñooy waa mazhab yi mu ne bokk na nag ki ñu ne salaatul layli wan nahaari masna masna ma ne naafila guddeeg bëccëg ñaar ñaar la ñooñu bokk na ci ci waa njiir yi Malik ibn Anas dal imaamu Malik ibn anas imamu daaril hijra wa Shafi'i taalibe bi Shafi'i wa ahmad ibn Hanbal taalibe imam Shafi'i bi ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mu ne wax tajja ahmad bi ahadisa imam ahmad moom bañ ko ko laajee dafa layee sax ne li tax mas naa mas naa gënal ko waxuñ la nag ku def leneen baaxula ah. noo dañoo nekk ci li nga xam ne moom lañ mooy li gën voilà julli guddi def ko ñaar-ñaar ak bëccëg def ko ñaar-ñaar bu gën loolu lañu wax mais waxuñ la ku def ñeent ñeent wala sax lu ëpp loolu kenn baaxul déedéet voilà kon loolu la mu ne Seyna Ahmad rahmatullah alayhi ibn Muhammad ibn Hanbal moom mu daal di laye ci ay xadis minha xadis ibn Umar fi tatawwu mooy xadis bii ñu nekk ne yeneen sa saam dañ koo laaj mu ne salaatul layli masna masna rak'atayni mooy rak'atayni te ibn Umar mu ne loolu benn la surtout ci bëccëg gi ah comme que. li nga xam ne mooy rakantay rak mu ne wa ba mooy le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam ñu soloo ci moom ne rakantay ni da doon julli comme Ibnu Omar gisoon nañ ko bi muy wax euh, euh, euh, kii nu mu tudd bi muy bi muy wax rawaati bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam da doon julli moom xafis ci jëli na te julli naa yonent salaatu salaam ñaari rakka laata zuhru ñaari rakka après zuhru loolu lay wax nii ne rakantay ni ba'da zuhri ak xadiis yi nga xam ne xadiisul iidi rakantaani Imaam Ahmad ne liy wane tamit que julli bëccëg tamit ñaar la euh, mooy non seulement boobu waaye tamit xadiisu iid yi mooy julli iid yi ay naafila la farata mooy tabaski ak korite te loolu ñaari rakka la wala istisqa julli baaw naan tamit ñaari rakka la léegi nag mu ne. loolu ba pare yonent saa salaam ne wa idaa daxala ahadukumul masjid falyarka rak'atayn bu kenn ci yeen duggee jàkka na rukkoo ñaari rakka qabla an yajlis laata muy toog loolu gisoon nañ ko muy rak'atay tahiyatil masjid yi ñuy nuyoo jàkka ji mu ne loolu wan nabiyyu idaa daxala baytahu salla rak'atay en plus yonent saa salaam mosoon a dugg këram lu bari da doon julli ñaari rakka léegi nag euh, mais mu ne après imam Ahmad daal di tudd hadith ibn Umar bi nga xam ne Ya'la ibn Ata moo ko solo euh, Eh, qiila lahu ñu ne ko waa awlaysa waa waaw mais <laughs> waa imam ahmad yow boo waxee lii est ce que waxuñu ne yonent bari saa salam ruwi anna nabi soloo nañu ko ne yonent saa sallam ne moom julli na salla qabla dhuhri arbaa waaw te loolu gisoon nañ hadith sayyidatu Aisha hadithu yaay ummu Habibata Ramla bint abi Sufyan radiyallahu anhum bi nga xam ne da doon wax ci rawaati bi kenn yeneen saa sam ñeenti rakk la julli avant lool bi nekk xadis bi ne musnadu non sana euh, sunanu at-Tirmidhi moo leeral loolu sinon biñ gisoon ci Riyad bi dafa ci Riyad bi douze kese la waxoon mais sunanu at-Tirmidhi moo leeral foofu la ko leerale radiyallahu anil jami' léegi ñu ne ko mais est-ce que waxuñoon yeneen saa sam da doon julli ñeenti rakka qaala euh, mu ne waaye qad ruwiya anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla duha thamaniya rak'at rak'at fataraahu lam yusallim ñu ne ko mooy parce que laaj bi day dafay jaaral comme si mais ñeenti rakka yooyu léegi nag bëgg la wax mais ñeenti rakka yooyu kan moo la wax ñeenti rakka dafile la yu mu taqale ah non mu ne ko yow du yonent mu ne waa ji ko laaj du soloo nañ ne yonent saa sallam julli na duha ah huit rakka du gisoon nañ ko xadiisu yaay ummu ummu hani bint abi talib bin radiyallahu taala anha keroog ta fathu makka waaw léegi du moom neewoon na yonent saa sallam julli na juróom-ñaari Eh, juróom-ñetti rakka duha muy eh, duha comme niñ ko gisoon fii ci Riyad bi waaw mu ne waaw loolu fatara faturaaf yow da ngaa yaakaar ne lam yusallim fiha waa ji ko wax lool imaam Ahmad ne ko a ba nga xamante maa gis yoneen saa sallam keroog fathu Makka mu julli ñaari rakka ba imam Ahmad kii imam al-Hafiz Ibn Hajar ne lii moom day wane ne kon huit rakka yu mu julli kon ñaar ñaar la ko doon def parce que Ummu euh, euh, Hani daa fekk huit yëpp saxaaba bële moom daal di fekk Burayda la woon bu ma juumul daal di fekk li nga xamante ne euh, li nga xam ne mooy ñaar kese mu ne gis naa ne saa sam julli ñaar lool di wane ne kon ñaar ñaar la moo tax Imaam Ahmad ne yow da nga yaakaar ne kon yonent balay saa sam huit yooyu da koo julli dafili boole leen ah <laughs> kon ngir ci wax ne lii day dëgëral ba léegi sama wax ne julli ba bëccëg comme ni mu leere ci ñaar ñaar la léegi al Imaam Ibnul mu ne wa dhahaba at-ta'ifa sauf que am na benn mbooloo boo xam ne ñoom dañoo dem jéng ci ilaa anna salaatal layli masna masna waaw waaye nag wa yusalli bin nahaari arbaa mu ne waaw ñoom ne ñoom ne ñoom ñeneen ñoo xam ne dañ ne ñoo julli ñun liñ d'accord pas comme ñii nii imaamu euh, Malik imaam Ahmad imaamu Shafi Ahmad que ni ñaar ñaar guddi ñaar ñaar bëccëg imaam Ahmad it solo nañ ci moom ñeent ñeent comme ni muy ñëwee léegi bëccëg quoi léegi euh, mu ne. Euh, ñii nag am mbooloo beneen boo xam ne dañ ne non julli guddi ñaar ñaar la comme hadis ibn Umar yi ñu nekk ñaar ñaar ngay julli wayu salli waaye bu dee bëccëg nag arbaan loolu ñeent te loolu sabata sax na an ibn Umar sayyid ibn Umar ci boppam moom loolu sax na ne kaana yafalu daalika da doon def loolu mooy bu dee julli lay guddi lay julli mu julli ñaar ñaar ñaar bu dee nag bëccëg mu julli par ñeent mu ne léegi nag haddathana Ishaq an euh, léegi imam mun ibnu Munzir ne haddathana di joxe li nga xamante ne mooy ak càllaleem ba ni nga xamante ne ci lay ñëw ci ibnu Ubaydillah ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne an Nafi'in hmm? moom mu jële ci ki nga xamante ne mooy ibnu Umar annahu kaana yu yusalli bil layli masna masna wa yusalli bin nahaari arba'an arba'an thumma yusalli kene guddi gi moom ibnu Umar da doon julli ñaar ñaar bu dee bëccëg mu julli ñeent ñeent daal di sëlmal léegi moo tax mu ne kon boo xam ne lii lañ wax waaw kanta euh, euh, euh, imam al-Awzaa'i nag moom dafa tànnloo dane salaatul layli daal masna masna bu dee guddi la ñaar ñaar imam Ibnul Munzir mooy wax ba léegi ñaar ñaar la waaye wa salaatul nahaari bu dee nag julli bëccëg moom insha'a arba'an qabla an yusallim bu ko soobee mu def ko ñeent laata muy sëlmal voilà kon mu ngi noonu mooy kon kii mooy da koo teg waxul ne comme ni fiñ jóge léegi mais julli guddi ñaar ñaar la julli bëccëg ñeent moom na ne bu kon mu ngi noonu léegi nag <laughs> mu ne wa qaala Nu'maan am Nu'maan muy al imaam Abu Hanifa eh, fii salaatil layli mu ne in shi'ta mu ne moom wax na ci mbiru julli guddi bu la soobee fa salli bi takbiratin rak'atayn ci benn takbir boo ne Allahu akbar ñaari rakk wa in shi'ta bu la soobee arbaan wa in shi'ta bu la soobee sittan nga siis mooy dafile waaw mooy yoo xam leen di taqale ñoom ñëpp mu ne wa qaala Yaqub kanta Yaqub eh, ibn Ibrahim no kii al Abu Yusuf ah eh, voilà moom lay wax wa Muhammad ak Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani ñaari taalibeem yu mag yi ñoom ñoom ñaar nag ñu ne salaatul layli hmm? euh, mooy euh, gulli guddi euh, layli masna masna ñaar ñaar la mu ne wa kanta an Nu'man di imam Abu Hanifa mu ne wa amma salatu an fa salli bi takbir rak'atayn wa in shita arba'an comme ni waxoon saa bu julli ñaar bu la soobee ñeent mu ne wa kaana Ishaaq ibn Raahawayhi yaqul alladhi naxtaaru lahu an takuna salaatahu an takuna salaatuhu bil layli masna masna illa al witr waaw mu ne imaam Ibn al-Munzir nag moom dafa ne kii imaam Ibn Ishaaq bokk Ibn Raahawayhi xarit imaam Ahmad bi rahimahullah mu ne ñun li ñu tànn mooy bu dee jullit guddi la mu nekk ñaar ñaar ñaar ba mu des witar waaw ndax moom dafa am àtte yoo xam ne muxtalifa yu wuute kii yëpp. wa amma salaatu nahaari kanta julli bëccëg faxtaaru an yusalli qabla zuhri arba'an wa qabla al-asri arba'an wa dahwatan arba'an waaw mu ne moom moo tax moom loolu moom te lii mooy mazhabu hanafiya yi mooy ñoom pour ñoom ñeent ñoo gën a lëng voilà waaw mooy julli man daal li ma tànn ishaq mooy balaa zuhru tisbaar mu julli ñeent laata tàkkusaan mu julli ñeent waaye buy julli tamit yoor yoor mu julli ñeent ndax li nga xam ne loolu lañ jëlee ci beneen wàlla léegi nag fa ida salla bin nahaari rak'atayn rak'atayn tamit kaana jaa'iza waaye bu dee lañ deful lool mu julli bëccëg gi ñaar ñaar ah loolu it mën naa nekk waaw waaw <laughs> waaw kon lii la ah, am ñeneen ñoo xam ne dañ na waaye ar rajulu comme al imam al-Awzaa'i soloo nañ ci moom leneen mu ne bee affaire bi daal leen na ar rajulu moo taxoon fële dalaa tànnloo dana julli guddi ñaar ñaar salaatu nahaari bu la neexee nga def ñeent nga solo mu ne jëlee nañ ci moom mu ne ar-rajulu di al fii sa'a min salaatil layli min salaatil nahaari bokk ndax salaatul layli dana woon mas naa mas naa ñaar ñaar la bu dee bëccëg moom mu ne loolu nit ki daal mu yaatu mooy tànn daal waaw an laa yusallima min kulli sintayni wa an yafsila ba'daha an ba'din ba'da an tashahada fi kulli sintayni moom daal day tànn waaw man na sëlmal ci ñaar yu nekk waaw man na leen a yi leen li ci ñenn ginnaaw bi mu tasawulee ci ñaar yi loolu mën naa nekk waaye euh, li nga xamante ne nii mooy mbir mi lenn la mooy léegi nag nga ne ma léegi waa léegi euh, wax yaa ngi noonu léegi affaire yi <laughs> parce que man léegi nag laa ci gis nañ naan la mbir yi lenn la xanafiya euh, yi ñoom bu dee julli guddi ah ak bëccëg yëpp ñoom dañoo tànn ñeent yi wala nga julli lu bari boole leen voilà Eh, ñoom loolu mooy li nga xam ne moo gën a siiw ci ñoom ak surtout bëccëg nga def ñeent ñeent ñeent ñeent waaw ñeent ñeent ñeent ñeent comme Ishaq ñoom moom bu ñu bëccëg surtout loolu waaye eh, eh, waa jamaahir muy ñeneen ñi ci des jumhur minal Maliki Shafi'i ah, ah, Hanbali yi te imaam Ahmad jëlee nañ ci moom tamit ñeent yi léegi ñoom ñu wax ne mbir yi guddi ñaar bëccëg ñaar waaye bu boobaa mbir mi lenn la mooy affaire bi lenn la bu dee guddi. lii nga xam ne sax na ci jëfu yonente bi saa salaam kaana ibnu Umar ne ko lii min al-layl doon julli ci guddi ñaar ñaar loolu euh, sax na bu dee bëccëg gi moom tamit euh, mooy nit ki mooy tànn yonent saa salaam sax na ne julli na ñaar waaye it indi na yoo am na yoo xam ne ni mu ñëwee mooy day wane ne ñeent la julli moo taxoon imaamu Nawawi ba mu fi ne loolu day wane ne yonent saa salaam ñeent la doon far di julli bëccëg gi ba ba ba kii ne ko waa yow loolu fan la imaam Shawkaani imaam waaye loolu fan la saxee loolu fan la saxee <laughs> lu ko saxal loolu <laughs> eh? kon loolu en tout cas mbir mi lenn la mooy nit ki am na fii saa am na ak yaatu yaatu goo xam ne mën na koo am waaw bu ko neexee mu julli côté witar bi waxoon nañ ci moo tax taxawuñ ci nii est nit ki mën naa witare li nga xam ne mooy ñetti rakka walla eh, eh, juróomi rakka wala juróom-ñeenti rakka loolu lépp gisoon nañ ko foofu moo tax duñ ci taxawaat te loolu boo bëggee lu gën yaatu ko côté ci witar bi nga def liñ doon wax fii rek mooy julli guddi ñaar ñaar yeeg yooyu mooy loolu ku mu neex nga def lool waaye tamit Sayyidatu sa doon na wax ne yeneen saa sam da doon julli rakka yu bari loo xam ne doo laaj doo laaj laajte ndax ni mu rafete min husnihinna wa tuulihinna voilà kon nag loolu gisoon nañ ko quoi hein euh, loolu lu ama am solo la mooy loolu lépp fii ki mën naa def yooyu yëpp waa jumhur nag dañ ne lii moo ëpp jëf te tamit day may day may raaxa day may ñaar ñaar yi am na avantage parce que boo ko defee yow di nga xama di nga am li nga xamante ne mooy eh, ak dallu te loolu dafa baax ci julli guddi voilà dafa baax ci julli ju bi en plus boo ko defee ci ngay gën a dalle bàyyi tamit boo amee leneen loo xam ne mën nga ko dox ginnaaw bi nga defee ñaar nga dem defi ko waaye loolu li dañ naan mbir moomu loolu dégg nañ ko mën nañ ko jàpp waaye tamit mooy ku def tamit li xanafiya yi wax loolu tamit dala new ci waaw loolu yëpp lu mën a nekk la daal mbir mi daal euh, euh, six cent quoi mooy mbir mi daal yaatu na waaw mbir mi daal yaatu na lool ba nit ki moom mooy xool li nga xamante ne moo gën a jàppandi moom mu def ko bu defee na xam ne am na ñoo xamante ne nii am na ci salaf voilà ñoo xam dañu jàpp na mbir mi ñaar ñaar la ñenn ñi jàpp ne non ñeent yi moo gën a noot loolu lépp nag daa nekk loo xamante ne nii euh, euh, euh, lu dëgër la lu mën a nekk la waaw loolu wallahu taala alam te imam ibnu Umar dafa leeral affaire bi bi nga xamante ne ci lañ ko laaj ci Uqbat ibn Hurayth daf koo laaj te mu ngi ci imaamu muslim mu ne qultu ibn Umar maa maanaa mas naa mas naa parce que yenn <laughs> day day day day day day day def tashahhud yi day def euh, euh, mooy euh, nu tudd taaya diggante ñaari rakka yu nekk mais du sëlmal mu jóg loolu imaam ibn dañ ko Uqbat ibn Hurayth laajee ne ko laaj li ibn ne ko maa mas naa mas naa mu ne qaala tusallimu min kulli rak'atayn voilà mooy da ngay sëlmal ci ñaari rakka yu nekk kon nag mu ngi noonu loolu insha allahu taala mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te ne loolu la voilà waaw kanta hadis bi naan euh, salaatul layli wan nahaari loolu dëgërul waaw hadis boobu moom wérul waaw daa nekk loo xam ne shaaz la même bu dee ne Ibnu Umar solo nañ ci moom loo xamante ne imaam Ibnu Abi Shayba mu koy Euh, nettali ci moom jële ko ci Ibn Umar loo xam ne da doon julli bin nahaari arbaan arbaan loolu ci moom la yem waaye kantaane euh, li nga xamante ne nii julli parce que loolu day dàq wax jële ne julli li nga xamante ne mooy salaatul li wan nahaari masna masna waaw julli guddeeg bëccëg loolu mawquuf bi am na ñu ne loolu ci Ibn Umar la yem te loolu la dëgëre comme li imaam al Hajar wax ne sanad boo xam ne bu dëgër bu jële ci Ibn Umar loolu euh, nga xam ne al asdi moo ko solo moom daa nekk koo xamante ne dafa euh, jaxasoo ci moom ci affaire bii nii léegi mais loolu dëgërul mooy loolu moom yokk boobu amul waaw waaw mooy dëgërul charge la li am mooy masna masna la salaatu layli masna masna waaye waxul war nahaari loolu moom bokku ci voilà wallahu taala alam loolu mooy li nga xamante ne mooy li gina dëgër wallahu kon loolu nañ jàpp te xam ne loolu la léegi nag lii mooy li nga xamante ne eh, eh, mooy faslu googu di am moo tax al imam mooy daal li nga xam ne moo gën a feeñ moom ci julli guddi gi sauf que wax nañ la ne eh, lépp sax na tamit voilà parce que sayyidatu Aisha nee na yonent saa salaam de doon na julli ginnaaw bu pare woon isha ba fajar ihda asharata raka yusallimu min kulli rak'atayn loolu day dëgëral lii waaw waaye tamit lële tamit am na yi nga xamante ne nii day dëgëral li nga xamante ne mooy dog dogee bi hmm? waaw loolu day mën a euh, da koy dëgëral Sayyidatu Aisha wax ko tamit nga xam day ñëw di dolli li Ibn Umar wax nii ne kaana yeneen tubaab yi saa saa ba nekkoon na waaw kon loolu lu ama am solo la quoi waaw. Kanta léegi ndax wax ji yëpp mooy bu gën wax naa la ci euh, fu kan moo gën ci la nekk waaw waaw loolu te imaam Ahmad ci woppam li ma doon wax sànq al asram nee na ñun laaj naa Ahmad euh, ci euh, julli guddi mu ne ñaar ñaar waaye bu jullee bu dee bëccëg nag bu jullee ñeent fa laa amul benn problème waaw moo tax al imaam kii Muhammad ibn Nasr rahmatullah alayhi ne te wér na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ne awtara bi xams julli na juróomi julli daal di koy witare waaw. waaw lam yajlis illa fi axiriha julli juróomi rakka yoo xam ne ci bu njëkk bi bu mujj bi kese la daal di toog waaw ak yu mel noonu ci xadiis yi nga xam ne day tegtale ne waslu tamit am na mooy jokkale waaw suuf ka ne ñun li ñu tànn moom Muhammad ibn Nasr mooy di julli ñaar ñaar ndax moom la tontu ki nga xamante ne moo ko laajoon comme xadiis yi ñoom Umar bi te tamit euh, xadiisu yi nga xam ne ñooy wane ne daf leen doon tàqale di var de ñoo gën a sax te ay yoonam ñoo gën a bare hmm? kon loolu euh, moo tax euh, loolu euh, moo tax imaam al-Hafiz ne lii day dugal waxu day daq waxu imaam ad-Dawudi mi nga xam ne rahimahullah ak ñi ànd ak moom ci wax gi ñuy wax ne yeneen saa salaam <laughs> saxul ci moom que ne julli na lu ëpp ñaari rakka ñaari rakka di sëlmal waaw léegi nan ngay def ak mooy loolu da koy dàq te loolu moom daa leer naññ wallahu taala alam kon daal masala maa